léegi nag al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy indil beneen xadis mu ne muy xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne waan abi Hafsin Umar ibn abi Salamata Abdillah ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma rabibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kuntu ghulaaman fii hijri rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa kaanat yadii tatiishu fi safha faqaala lii rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaa ghulaam sammillaaha ta'aalaa wa kul biyamiinik wa kul mimmaa yaliik famaa zaalat tilka ta'amatii ba'd muttafaqun alayhi wa tatish taduuru fi nawaahi safaha kon al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu tekki xadis bi ci tegu ñaareelu xadis ci buntu bi muy xadis numéro deux cent quatre vingt neuf mooy ñetti téeméer yu manqué benn ah waaye loolu war nga koo xamala <laughs> quatre vingt neuf bu manki benn léegi mu ne kon wa an abi Hafs mu ne xadiis bi mu ngi jële ci bàyyi Hafs loolu moo doon dàkkantalam waaw abu Hafs nan tuddoon Umar ibn abi Salama di Umar di doomi abi Salama abi salama moom mooy abdullah ibn abdil asad gis nañ ko keroog bi ñuy gis xadiisu yaay ummu salama bi moo doon boroom këru yaay ummu salama abdullah ibn abdil asad moo doon abu salama waaw yenent bi alayhi salatu wassalam xadiis sayyidatu ummu salama bi gisoon nañ ko ci buntu bële waaw kon radiyallahu taala anhuma doom ji mooy doomu yaay ummu salama la bu am ak abu salama di abdullah ibn abdil asad waaw moo tax mu ne rabi bi rasulillah doom jiit la woon bu yonent bi alayhi salaatu salaam ndax moo dencoon yaayam di yaay ummu salaama bi muy sëy si nag indaale ko moom ay doomam daa indaale woon ak ay doomam ak Zaynab biñ gisoon bint abi salama ah kon ñoom ñaar ñii dañoo ne woon kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon ay doomu jiit leen soxnaam si di yaay ummu salama moo leen juróon ak këram njëkk ja di Abu Salama Abdallah ibn Abdil Asad eh, radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne kon Rabib loolu mooy Rabib moom lay war a baa'ibukum allaati fi hujurikum gisoon nañ ko seen doom jiit la yi nga xam ne ñoo nekk seen téeg yi ci seen suufu téeg yi seen néeg yi mu ne moom mi nag Rabibu yonent bi alayhi salaatu salaam doon jiit la yonent bi alayhi salaatu salaam annahu qaala nee na waaw mu ne kuntu ghulaaman damaa nekkoon genn gone man Abu Salama noo kii Umar euh, ibn Abi Salama damaa nekkoon genn gone fii hijri rasulillah mooy ci giron wu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw dañuy wax xajri ah dañuy wax xajri mooy ci suufu moo ma doon yar di ma toppatoo nekk ci suufu protection wam waaw kon nag mu ngi noonu waaye dañuy wax xajri di wax xijri mu comme daal imaam al-Qaadi Iyaad wax mu ne fa yajuuzu fiihi fath al-fath wal-kasr dañuy wax xijri di wax xajri waaw mu ne wa idaa uriida bihi maanaa al-habaana fa bil-fath laa ghayr kanta bu dee habaana comme nooy te lu muy lii moo tax kuntu bi ñuy jàng dañ ne ulaaman fii xijri non fii xajri bu dee habaana nga xam ne mooy nit ki. mooy ci keppaaram ngay nekk moo lay yar moo lay toppatoo loolu mu ne bil fathi la laa ghayr waaw fath ha hajri ngay wax waaw mu ne fa urida bil man' min at-tasarruf fa bil fathi fi al wa bil kasri fi al bu dee nag dañ cee namm tere ci soppandeku ah ah loolu ah mooy xijr comme buñ ne euh, waa dañ koo war a xijru quoi il faut mu am xam ne moo koy xijr moo koy tere mooy mooy parce que waaye yàqkat la il faut ñu ut xam ne mooy gérer affaire am voilà mu ne bu dee loolu <laughs> tere waa ji muy soppande ko ci ay mbiru boppam ndax it daa mën a yàq waaw <laughs> fabil fath fil masdar bu dee substantif bi masdar bi boobu dañ daan xajr waaye wabil kasbi fil ism bu dee tur nga ne xëy kon fii xayaa mu ne kuntu nekkoon naa gulaaman fii xajri rasulillah mooy ci keppaaram ci mu may toppatoo ci toppatoo ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne wa kaanat yadi kërëm laa ne wa sama loxo nag man gone laa woon tatiishu imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa tatiishu baat boobu nga dégg <coughs> ci xadiis bi tatiishu mooy taduuru da doon wër fii nawaaxi safa buñ tegee ndab li bool bi ñuy war a lekke añ wala reer sama sama loxo yi daal fu ne laa ko doon dugal waaw di lekk fii di di bu may lekk sama loxo bi daa ko tibb kanamu jàmbur tibb kële tibb fee tibb fee tibb fee day wër rek mu ne loolu la <laughs> tadooru day wër fii nawaaxi safha ci wàllu bool bi wala ndab la walla booli bi wala li nga xam ne moom lañ teg ñu ciy lekk waaw léegi nag nee na bi sama loxo di def lool fi safhati fa qaala rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na yaa xulaam e eh, ngone si samillaha taala booy lekk tuddal yàlla mi kawe wa kul bi yaminika del lekk ak sa ndejoor wa kul mimma yalik te del lekk li li jàkkaarloog yow li la gën jege waaw mu ne nag fama gis nga man Umar Umar ibn Abi Salama ba ma ko yonent bay sa saab waxoon fama zalat dañul tilka ta'mati bu may la léegi ba ma nee gone laa jàpp ba nii ma leen koy nettalee noonu laay lekk ba léegi alhamdulillah lo mu ne lii muttafaqun alayhi al imam al Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo ginaaj bi mooy est-ce que ñoom ra rek ko solo ñu la déedéet al imam Ahmad seen sëriñ solo na ko nako noonu al imam Abu Dawud ak al imam at-Tirmidhi ak al imam Ibn Majah rahmatullahi ala al jami' al imam al Bukhari <coughs> rahimahullahu ta'ala moom mu ne mu ngi koon bi ci kitaabul at'ima baabu at-tasmiya ala at-ta'am wal akl bil yamin buntu ci téere bi nga xam ne wax ci lekk yi buntu tudd yàlla booy lekk wal akl ak lekk bil yamin ak ndejoor mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne nettali nu Ali ibn Abdillah mooy ibn al-Madini hayyatul wadi Abul Hasan al-Basri Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Zad az-Zadi mawlahum hayyatul wadi as-Sa'di mawlahum al-Basri mooy sëriñam bu mag bi qaala axbarana nee na man du ma tuutal sama bopp ci kanamu kenn ku dul moom mi biñ ko biñ ko ko waxee moom Seydina Ali ibn Abi ah, eh, al-Madini mooy Ibn al-Madini biñ ko ko waxee mu ne bàyyi leen wax jooju Muhammad ibn eh, eh, Ismaïl masulu gis ku mel ni moom qaala axbarana kon Ali ibn Abdillah muy Ibn al-Madini mu ne axbarana xabaare nañu Sufyaan muy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi al-asl waaye al-Makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne ah, qaala al-Walid ibn Kathir mu ne al-Walid ibn Kathir al-Qurashi al-Makhzumi mawla Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala nee na moom mu ne axbarani moom moo ma xabaare annahu sami'a Wahb ibn Kaysan kenn dégg na Wahb ibn Kaysan al-Qurashi mawlahum Abu Nu'aym al-Qurashiyu al-Asadiyu rahimahullahu ta'ala al-muallimu al-mu'addib rahimahullahu ta'ala annahu sami'a kana dégg na Umar ibn Abi Salama Umar di doomi Abi Salama ibn Abdillah ibn Asad ibn Hilal ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum al-Qurashiyu al-Makhzumi Abu Hafs al-Madani radiyallahu anhu wa ardaahu, <coughs> sahaaba la woon <coughs> mooy doomu jiit la yonent bi alayhi salaatu salaam yaqulu mu ne kuntu ghulaaman fi hajri rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ah, wa kaanat yadii tatiishu tatiishu fi safhati fa qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ghulaam sammillah mu ne ma yaa ghulaam sammillah wa kul bi yamiinik wa kul mimmaa yaliik fa maa zaalat tilka ti'matii ba'd voilà mu ngi noonu de <laughs> allah kon mbir maa ngi noonu noonu la ko al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi noonu la ko solo kanta al imaam an jaal imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj Abul Husayn rahimahullahu ta'aala mu ne ko kitaabul ashriba baabu du buntu bi de surah adaabu ta'aami wa sharaabi wa ahkaamuhumaa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa ibnu Abi Umar mu ne sama ñaari sëriñ laa ko jëlee muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Waasiti al-asl waaye al-Kuufi al-Absi rahimahullahu ta'aala wa ibnu Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Makki rahimahullahu ta'ala jami'an ñoom ñaar ñëpp an Sufyan ñu jële ko ci Sufyan ibn Uyayna mi ngi sànq rahmatullahi alayhi qala Abu Bakr mu ne sama sëriñ bu njëkk bi de ibn Abi Shayba de Abu Bakr nee na haddathana moom dana ma haddathana nettali nañu Sufyan ibn Uyayna Sufyan di doomu Uyayna an al-Walid ibn Kathir mu jële ko ci al-Walid ibn Kathir gis nañ ko sànq al-Qurashi al-Makhzumi mawlahu al-Kufi Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Wahb ibn Kaysan Wahb ibn Kaysan al-Qurashi al-Qurashi Abu Nu'aym gis nañ ko sànq al-mu'allim wal-mu'addib al-Asadi rahimahullah al-Makki al-Qurashi rahimahullahu ta'ala sami'ahu dégg na ko min Umar ibn Abi Salama al-Makhzumi radiyallahu anhuma qala kuntu fi hajri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kanat yadi tatifu fi safhatihi faqala li ya ghulam sammin lahu wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik nii la ko al-imam Euh, muslim daal di indi fee noonu la ko solo walillahi alhamdu wal minna léegi kon xadis baa ji lii lëkkaale mag suñu buntu bi nga xam ne mooy di jàngal gone yi war ki nga xam ne moom la war di leen orienter di leen yar loolu nga gis ne mooy xattaa ci yi nga xam ne du sax lañ naan ay euh, ay ay yii wala ay la ay teggin la ci wàllu lekk Seydina euh, Abu Hafs Umar ibn Abi Salama radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma nee na dama nekkoon gone waaw ci keppaaru yonent bi alayhi salaam waaye buñ doon lekk këram laa ne woon falaa ne woon sama yaay yaay mooy Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee na nee na bu ma doon lekk voilà bu ma doon lekk wa kaanat yadi tatiifu fi safha fu nekk laa doon wërale sama loxo di lekk fu nekk waaw xam nga loolu sii gone bu ñu yarul la waaw bu ñu tegee bool bi fu nekk bu dugal fa loxoom lu mu bëgg rek dugal fa loxoom fekk fa daal di koy jëli loolu sii gone bu ñu yarul la waaw loolu sii gone bu ñu yarul la yonent bare saab saab wala muy mu ñàkk xam waaw léegi rek ñu war koo xamal waaw yonent bare saab saab neewu ko comme ñun bu doon ñun dóoru tëdd wala joxul yow dootoo lekk sax déedéet yeneen pare saa saa dafa lool <laughs> parce que ñun mënuñoo yàq xam nga da koo wax ndànk <laughs> waaw rasulullah yaa ghulaam xoolal néew ko <laughs> hee dama def yow attention hee dama lay it waaye loolu na ngeen nii la nga rekk hee dañoo rëdd dara ee yow ngone si waxoon Ibnu Abbaas rek ba mu ko waralee ci gëléem ci ci ci mbaam mi waaw naan ko yaa ghulaam inni u'allimuka kalimaat dama lay jàngal ay bi yaa ghulaam voilà eh, eh, booy lekkate mu andil ko fii teggilu lekk lii la pour gone pour mag ñépp waaw sammillaha ta'ala tuddal yàlla mu kawe gis nga waaw bismillah waaw booy tàmbali lekk waxal bismillah wala bismillah waaw tuddal turu yàlla ndax boo tuddee turu yàlla dalay fegal lépp <laughs> waaw <laughs> waaw wakul bi yaminika benn teggi na ngo yàlla kon booy lekk tegginu lekk da ngay tudd yàlla bala ngay tàmbali booy lekk wakul bi yaminika nga lekk sa yoor amul waa bon fourchette bi c'est que man bi mu ñëwee ci restaurant bi wala fi ñu ma invité kër gi ma ñoon te ñoom dañoo chic këru kii la fourchette bi ci càmmoñ lañ ko teg tegal ma paaka bi après dama naan la après nooy def ak waxu yonente bi alayhi salaam ak wax bi mu wax ci hadiisu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj ne laa ta'kulu bi-shimaal fa inna ash-shaytaana huwa alladhii ya'kulu bi-shimaal aw kamaa qaala yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne bu leen lekk càmmoñ de ndax shaytaan mooy lekk càmmoñ léegi nooy def ak nga naan fourchette bi nii lañ ko fekkee ci càmmoñ bi laa ko fekk paaka bi ma mbir may dagge ma ne nga ne nga changé ko nga changé ko laa wax amoon droit di lekk càmmoñ waaw da gis ay ñu rëy ñoo xamante ne ñoo la xam ñii yëpp mais jamais def ko boo ñëwee ñu jël seen ak a lekk càmmoñ devant tout nañ ko de boo leen ko waxee ñu rëy waaw yow waa ji yeneen bay saa saa boxool lool muy muy rëy rëyu nga xam ne loxoom ba mënatu koo utiliser waaw moo tax rëy rëy bon <laughs> voilà <laughs> waaw an manuma loola noon nii nea voilà yonente bay saatam ne kon dootoo ko man loxo ba ku kuuñ voilà aliyasu billah waaw ndax rëy mu kon nag di lekk ak sa ndijoor waaw bu dee direct ngay liggéey comme yow bay <laughs> contact direct ngay def sa loxo ndab li ak euh, la ngay ñaak wala la lekk na nekk sa ndejoor waaye bu dee da nga yor intermédiaire comme fourchette wala wala wala paaka wala lu mu tudd wala looy cap ay fourchette wala pa wala kuddu wala yooyu ah yow luus ngay lekke kuddu luus <laughs> kuddu daa néew ci yow <laughs> lu mu ci man di doon na nga ko lekke li nga xam ne mooy ndejoor waaw wa kul bi yaminik beneen teggin wa kul mimma rek beneen teggin ngay lekk li nga xam ne moo féete yow sa kanam nga bañ a nekk rek jël sa loxo di ko dawal fu nekk ci ndab li waaw kon nag mu ngi noonu loo <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu waaw lii la ko wax kon mooy li mu nekk gone yëpp yonent bi saa xamal na ko lii te neewul noo xam naa du comprendre comme ñun ni ñu jàpp naan xale yi non du ñu comprendre voilà waaw ñun ñun moom d'accord nañ xale yi comprendre ay Dora l'exploratrice ñoomi Naruto Naruto ñoom yooyu yépp ak façon yi daw ci télé yeeg yooyu euh, dafay animé yi ñoom yooyu mën nañ ko comprendre mais bu dee yëfi yi lu simple yi kat lii xale mën koo comprendre gone gi booy lekk del commencer di wax bismillah di lekk sa ndijoor tey lekk sa kanam loolu ba xale boo comprendre fooy mais ñun dañuy font quoi <laughs> waaw nag mu ngi noonu ah. loolu dafa am solo waaw waaw kon nag mu ngi noonu le am na ñoo xam ne moo tax euh, tudd yàlla gi am ñoo xam ne dañ ne farata la sax bala nga bala nga ci tudd ah bala nga lekk waaw même bu dee ñu wax istihbaab moo ëpp waaye am na ñoo xam ne farata la parce que yonent bi saa saa dafa digle te digle gi al amru yaqtadil wujub waaw da lekke li nga xamante ne mooy mimma yalik waaw kon nag mu ngi noonu mooy loolu yi bokk na ci li nga xamante ne loolu ci tegginu lekk ngay lekk li nekk sa kanam waaw mais nekk di dawal sa loxo fu nekk fu nekk nga dugal fa sa loxo xëcc fee kii fii jël nen bi fee barke yi nekkoon sa kanam jeex na déedéet loolu nga naan gone gi déedéet kenn du lekk lii waaw waaw kenn du lekk lii kenn du lekk lii waaw te lekke càmmoñ ya rawatina lekke càmmoñ loolu loolu dafa xaram parce loo xam ne nent bay saa sam na ne shaytaan yee koy def rawatina ñu wax la ko ngay réeréelu comme liñ la waxoon waa ji rek moo lay dal waaw waaw lekkeel sa ndejoor mu ñëw dugal loxoom ak ñëwoon daw ñëw bay dugg dugal loxoom ci ndab li yonent bay saa sam téye ko puus benn xale bu jege jóge ne dana dugal càmmoñam mu dugal ko mu ne shaytaan yee bañ ba ne il faut mu dugal loxoom ci kii bi <laughs> waaw ma koy dàq ma koy waaw waa jooju moom rëy rëylu keneen ki moom ay wa kaay lekk du mu ñëw di lekk ne day dugal càmmoñ bi yonent waaye saa saam ne ko lekk ak sa sa ndejoor mu ne man manuma ko ah yonent waaye saa saam ne ko kon doo ko man <laughs> waaw voilà loxo bu kuuñ kon nag affaire baa ngi noonu kon loolu de euh, lu gaaw la waaw ni mu siiwee léegi ah ni mu siiwee léegi waaw nga xam ne ñu bari di jaay ne bala ñoo wan ne ñoo bokk façon femmes yu sàggan yeeg góor ñu sàggan yooyu ak ñoo xam ne lañ daan ay jàngalekat lañ xam nañ dara ci diine naan ay shérif lañ wala ay nàngam lañ di lekk di naane devant tout le ak loxo càmmal wal iyaazu billah wal iyaazu billah <laughs> waaw waaw kon nag loolu lu garaaw la waaw orienté eh, dafa baax orienté dafa baax gone yi dee leen orienté comme nii ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di wax waaw di jàngale bi rifq di jàngale di oriente ci loo xam ne ci dal la waaw ci dal la waaye di ci ci wam comme li ñu wax sànq gone lu mu nekk gone doone gone la duñ ko xamal dara ñu bàyyi ko muy wëndëng xale yi lu leen neex def ñu naan kii xale yi li ñu reere ñoom kenn mënu leen a wax dara te danga leen a wax dara waxoo leen dara li la ñor te neex la kese sa àddina nga leen di teg di leen ko di leen di forcer waaw kon nag mu ngi noonu waaw waaw même bu dee am nañu naan bon lekk kii moom loolu am nañu naan loolu dañ ko sibag mais insha allah li gën a dëgër comme la imam Ibn al-Arabi wax loolu dafa xaram kay waaw <laughs> loo xam ne seytaane da koy def ak yow la muy bokk ak yow ak musiba yam lay jural loolu dafa xaram kon nag affaire baa ngi noonu lii mu bokk ci yi nga xamante ne xattaa bu dee lekk ngay orienté gone ji mooy ci lépp amul dara looy bàyyi rek muy def noonu mel ni daal lu ñëw lu nekk rek am na loo ko ci war a orienté bu dee ne gis nga ne la muy defal du noonu bu dee lu baax la nga conforté ko ci wax ko ne ko ah def nga lu rafet na gis nga lii nii moom la yonent bi alayhi am doon jàngale waaw waaye it yonent bi alayhi salaam kii mu ko jàngal lan la wax fama zaala tilka ti'mati ba'd li muy nekk gone moom itam bokkuloon ak gone yu dëgër bopp yi nga xam ne boo leen teree dara bu subaa ñu defaat ko wala balaa ngoon ñu defaat la même chose déedéet moom da dégg nee na ba ma ko yonent bari saa saa waxee deñul depuis boobu ba nii ma nekk mag bi leen ko wax loolu laay lekk waaw ñu xam ci tamit que gone day dégg waaw buñ la waxee dara lu baax da nga koy fexe def mais di tay taylu di def le contraire bu boobaa nag yaa ngi wàcc li nga xam ne mooy li nga xam ne noonu la gone gi war a def kon nag mu ngi noonu waaw waaw waaw te lépp loo xamante ne nii dañ ko ci jànge eh, digle lu baax ak tere lu bon aajuwul parent bi rek yow bu dee da nekk ci bool bi nga gis goro ji def loo kenn waxul dara yow it mënoo ne bon man daal sama yoon na wu ci waaw gan du yeewi bay noonu loolu loolu amul déedéet loolu bokk na lii nga orienté na ko si na ko gone si xoolal. bàyyi ma ngi toog yaay ma ngi toog ñeen di lekk ñit kenn waxul muy def yenn yi dañ ko koy wax ne ko xanaa xamoo ni lii nii yonent bay saa saa mas na wax benn xale bu nekkoon këram ah, boo xam ne bu doon lekk nii la doon def ah, mu ne ko mu orienté ko ci nan lay lekkee noonu ne ko lekkeel tuddal yàlla mu tedd mu màgg mi lekk sa ndejoor te lekk sa kanam ah, defal noonu dégg bu ko defee boo ko defee ah da nekk xarit yonent bi de alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam kon nag euh, ñu gis ci tamit mooy dégg gi nga xam ne moom la saxaaba yi meloon bu lu leen yonent bi waxee dara gone gaag mag gaag ñépp waaw da ngay gis ñi nga xamante ni noonu la jàppe mbir mi ba mu nee gone ba mu nekk mag taxu ko bàyyi comme niñ gisoon Seydina Abdallah ibn Amr ca koor ga la ko yonent bi saa saa bàyyi ko woon ba ni muy nekk mag ak la ko cay fekk wallahu ta'ala alam kon nag orienté gone yi ci nga xam ne xattaa lekk ak loolu kon nag ku rawat waxatuma la nag waxi noppi nag yi nga xam ne moom farata la ñu ci orienté kon nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu jàll ci xadis bi ci tegu xadis numéro trois cent mu ne wa an ibn Umar radiyallahu taala anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum raa' wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi al-imaamu raa'in wa mas'uulun an ra'iyyatihi war-rajulu raa'in fii ahlihi wa mas'uulun an ra'iyyatihi wal-mar'atu raa'iyyatun fii bayti zawjihaa wa mas'uulatun an ra'iyyatihaa wal-xaadimu raa'in fii maali sayyidihi wa mas'uulun an ra'iyyatihi wa kullukum raa'in wa mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alayhi bala ñuy jàll hadith bi ñu génn hadith Seydina Abu Hafs Umar ibn Abi Salama war na ñëwaat ci hadith 728 ak 740 insha allahu taala kon hadith bii di hadith numéro 300 ñetti téeméer ah, mu al imaamu Nawawi wa an ibni Umar mu ngi koy jële ci Seydina wa mawlaana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu qaala mu ne qaala sami radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla julli julli ci moom te sëlmal wala te muccal ko mu ne yaqulu muy wax kullukum kenn ku nekk ci yéen raa'in ab sàmm la wa kullukum te kenn ku ci yéen mas'ulun ku ñuy laaj la ra'iyatihi la ko borom bi sàmmloo gis nga limaam bi raa'in moom de sàmm la moo xam président wala lool mas'ulun wala imaam raa'in moom sàmm la responsable wa mas'ulun moom la yàlla gàll ñamu ñamu jiite wa mas'ulun te rees ko laaj an ra'iyatihi lañ ko sàmmloo war rajulu te góor gi kër gi ra'in ab sàmm la defi ahlihi ci njabootam wa mas'ulun te dees na ko laaj an ra'iyatihi ca lañ ko sàmmloo wal mar'atu ndaw si soxna si ra'iyatun sàmm la fii bayti zawjiha ci kër boroom këram de wa mas'ulatun te ku ñuy laaj la ëllëg an ra'iyatiha la nga xam ne moom lañ ko sàmmloo woon wal xaadimu kantaam bindaan mi wala ki nga xam ne mooy booy bi wala ki nga xam ne mooy ki ñu embauché ki nga xam ne employé le ra'in dañ koo ko maa it moom itamit daa nekk sàmm de fii maali sayyidihi ci ki nga xam ne mooy alalu patron wam wa mas'ulun ta na ko laaj an ra'iyatihi ca la ñu ko sàmm loo woon de léegi nag wa kullukum te yéen ñépp nag jàppaat leen ko waxaat leen ko ra'in ab sàmm la de wa mas'ulun ta des na ko laaj an ra'iyatihi ca la muy sàmm mu hadis bi muttafaqun dëppoo nañu alayhi ca moom kon al imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi yaa fay hadis bi gisoon nañ ko taxoon nañ la ko bi ñuy ubbi buntu bi ne la xadis boobu gisoon nañ ko gisoon nañ ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-trois ci buntu bi nga xam ne moo doon buntu numéro trente-cinq ci xadis numéro deux cent quatre-vingt-trois ne wa an ibn Umar radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi wal amiiru raa'in wa rajulu raa'in ala ahli baytihi wal mar'atu raa'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi fa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi muttafaqun alayh loolu gisoon nañu ko waxoon nañ la dina ñëwaat xadis numéro trois cent ak xadis numéro six cent cinquante trois léegi numéro trois cent bi gis nañ ko beneen yoon bu muy ñëwaat ñetti yoon lay ñëw ci téere bi ñaareel bi nekk nii ñetteel bi mooy six cent cinquante trois fay nag règle bi xam nga ko mooy bépp xadis boo xam ne gisoon nañu ko duñu ci jaaraat dañ naan la delul fa nga xam ne fa lañ ko gisoon kon nag ñu yem nii